jaa mu leen di nettali jaa rajulun min bani tamim yuqaalu lahu dhul xuwaysira fa waqafa alayhi wa huwa yu'ti an-naas mu ne fekke naa ko mu ne leen dafa am benn waay boo xamante ne ni ci waa banu tamim la bokk moo dikkal yonent mi alayhi salaam keroog bi muy séddale màngum xunayma bi xunayna fa waqafa alayhi wa huwa yu'ti an-nas mu ñëw taxaw tiim yonent bi alayhi salaam fekk mu ngi jox nit ñi di leen séddale di jox mu ñëw premièrement gis nga ñàkku teggin gi kilifa doo ñëw di ko tiim ah fa waqafa dégg mu fa waqafa alayhi mu ñëw sëpp ko wa huwa te xaalu yonent bi aleyhi salaatu salaam état wam mu ngi yonti naas mu ngi jël alal ji di séddale di jox nit ñi Allah moo ginoon tabe ngelaw wi wi ci ñépp la jëm mu ne waa ji ne ko fa qaala mu ne ko yaa Muhammadu qad ra'ayta ma sana'ta fi hadha al-yawm sallallahu yii ñàkk teggin moom xaw ma bu dut woon ne lii mooy njàngale lii mooy xam-xam kii kenn du ko nettali mais lii mooy xam-xam te nii la demee woon te lu rëy la mooy dunduk yonent mi alayhi salaam amul dara kii est censuré non lépp la ñuy wax ndax moom mooy ki nga xam ne léppam nañu war a xam en tout cas li nga xam ne manu la ñàkk ngir suñu texe waaw allahu akbar moo tax xatta vie intime sax dañ koo xam li lay wan nekk <laughs> non yeneen time lay lool koo ko wax ci àqu keneen ab waliyu la ab leneen la boo ko waxee gaaye ne la yow amut taalibe alors que yeneen time lay saaf saaf léppam lañuy wax allahu akbar lépp di njàngale ndax léppam lañ ko war a copier nan lay nelawe bu nelawee ba yeewu lan lay wax allahu akbar jàngal nañu ba sax nit ki buy waaj joteek joteeg soxnaam nan ngay wax allah ba booy dugg toilette nan ngay def wanak boo fa newee nan ngay comporté woo laata nga fay dugg lépp lañu jàngal la Seydina Ammar mi waxoon ba ko juif bay wax naan ko yéen daal lépp lañ leen jàngal ba mu ne ah, non salmaan Salman salmaan ajal juif bi daa yooyu da foogoon ne day complexe nan non bon c'est que bon mooy comme ñun rek waaw mu ne ko waawow lépp lañu jàngal même buñ demee toilettes yi diñ fay def sax dañu koo jàngal waaw idhab huna jàllal fee mu ngoog léegi waa ji xoolal premièrement mu ñëw taxaw sëpp yonent mi aleyhi salaatu salaam tiim ku fekk muy joxe mu ne ko yaa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam même yaa rasulallah gis nga ni mu wuteeg saxaaba yi radiyallahu anhum wax naa la fii yonent mi aleyhi salaatu salaam juif ba ko woowoon ci mbendu Medina yi yaa muhammadu woo ko sallallahu alayhi wa sallam saxaaba ba mu àndaloon da koo dóoru kurpeñ tëll la ko dóor kurpeñ la ko yónnee waaye bu wóor bouscule ko yonent waa di wax naan mais yonent lay saa saa naan ko mais lu tax nga dóor ko naan ko xanaa déggoo lim la woowee xanaa déggoo lim wax yaa Muhammadu mais sallallahu alayhi wa sallam waxoon naa la loolu yàgg na kene kooku imaginer règle yi ñun ñi ñu jàpp ne ñooy modèle yi yow ko ko mooy ñooñu ni ñuy woowee yonent bi alei satu salaam ñoon ñaata soxlañ waroon a am ñoom non waxal rek man imagineel rek <laughs> ñu ñu jàpp ne léegi ba pare waxoon naa la keroog loolu kenn du ko roy kenn kenn ndax loolu mooy jikkoy kaw kaw yi la ñoo koy def ak ñi nga xam ne comme ñii comme ñii ak ñoom Zul Xuwaysira ak Tamimi ay ñoom Zul Xuwaysira ñii duñu modèle ci dara ak kaw kaw yi nga xam ne jotuñoo am xam-xam dañuy door a ñëw seen xal jekk na rafet na daraja dañu am su waxuma kii de ñi nga xam ne ñoo ñëw di ko woowee turam ndax ci kaw ga lañ jóge ñoom jàpp nañ ne mais mbir mi nii la quoi ñoom c'est que dañ ci dul bàyyi xel sax comme ni ñu ko waxee woon que ne bon peut-être que bon kii sang mooy sanguñ ñi waaye kii waxuma la loo xalaat lu ne weesu na loolu waaw fonk gi ñu ko war a fonk. waaw waxuma la di jaar ci turam di ko sàllawlu loolu rek problème dëgg la ñoom xamu ñoom ñoom seen xel daa newul ci loolu yow ñooñu ñooy ñooy sa uswa parce que sëriñ diw koy def bàyyil sëriñ diw mu def li muy def bu dee mu ko doon def nga bàyyi ko mais boo ko mënee laaye biir nga laaye biir ko bind ko lettre walla daan ah sàllawlu gi ñuy sàllawlu sang bi nag wax ko ci wax yu teggi ne bu dee ne dégg na nga xayrun bu déggul xayrun quoi def nga li nga waroon def mais bu ko roy mukk man gis nga gis nga booy déglu sénégalais sénégalais surtout awaam yi awaam yi sax ñoom après dañ lay ko quoi ñoom ñoo kaw kaw yee yem ndax yonent sallallahu alayhi wasallam dañoo jàngal ne ni ñu war a doxalee kaw kaw yi mooy awaam yi waxoon naa la kaw kaw. benn nit mën naa nekk kaw kaw walaw baata fil qasri ar-ra'isi même bu dee ne ci palais présidentiel la yeewoo waaye mën naa nekk kaw kaw ah, bu amul xam-xamu diina mooy kaw kaw la. c'est kaw kaw waa ji nekk ci ci àll bi fële ci mbaarama ah, ñetti kër wër ko ak ay xarama ki bëyam ak fasam wu muy baye ji du lool mu kek kek gooxut buñ naan kaw kaw mooy waa ji nga xam ne xamul sharia xamul diineem li ko war xamul ci dara waaw kaw kaw yi nag waruñoo doon ñi nga xam ne xamuñu les bonnes manières sax xamuñu ko ñooñu waruñoo doon suñuy modèle waaw waruñoo doon say modèle xoolal naafiq bu mag bii rek Zul Xuwaysira mu ñëw sëpp yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne yaa Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yaa Rasuulallah comme ni ko saxaaba yi doon defe ah ñaata lañ fi gis yaa rasuulallah ah gis nga xoolal xoolal ki wax sànk ci jataay bii weesu ci jataay bii weesu ah ki ne woon yonent ci alayhi salaatu salaam ci riwaayu imaam Ibn Isaaq bi bi mu ne woon haddathanii Muhammad ibn Ibrahim a haaris at-Tamiimi Ibn al-Haaris at-Tay at-Taymi at-Taymi bi muy wax euh, euh, ne. anna qaa'ilan qaala li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam min ashaabi dafa am kenn keroog bi muy séddale màng mi waxoon naa la am nañu wax bi ñuy pare maa ngi naan est ce que ñii rek a wax ak ñeneen ñi yan façon protester la ñenn ñi doon protester ci lañ nit ñi mais ci jataay bii weesu dane benn waaye ci saxaabaam yi dane yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li gis nga ñooñ ñooy ñi nekk ci daara ji ñooy ñi nga xam ne ñooñu nag kenn du leen may ñuy ay ay écart yu toll ni yi kaw kaw yi def ak gaa yi waaw waaw yonent ma lay sa sam moo ñu jàngaloon que ni ñi nga xam ne ñooy jóge ci te xamuñu wala ñi xamul ñëw di door a ñëw di fekk fekke jataay yi walla di jée door ñëw ci sëriñ bi wala ñeer ñëw ci borom xam-xam bi bu leen ko traité comme ni ngeen di traité ñi nga xam ne fi lañu masane waaw moo tax ba kaw kaw ba jógee di saw ci xadiis Seyna Anas ak Seyna Abu Hurayra radiyallahu taala anhuma te nekk bu Seyna Anas bi mu ngi saxiixayni bu Seyna Abu Hurayra mu ngi saxiix imaamul Buxaari rahmatullahi ba mu ñëwee di tuur ndox ci jàkka ji yonent mi alayhi salaam dane bàyyi leen ko tuur ndox ci jàkka saw ci jàkka dafa baax non mais yonent mi xam ne ne kii araab la mooy xamul. Iyas gisoo ni mu def ñëw ñu julli ba pare ah mu tàllal loxo yi di ñaan allahumma wax ci kaw mooy ñaan gi premièrement mooy ku nekk ci jàkka ji di nga xam ne kii kaw kaw la mooy ñépp mooy dangay ngay dé gaa yi déggoo ñaan yi nit ñi wax ci kaw waaw de toute façon loolu yonent ma lay sa sam doon na leen tere même booy julli sax ñii di julli fii ñii di julli fii ngeen di wax ci kaw yi ñépp na ko kii woon dafa ñëw ne leen woowu ngeen nekku ngeen di déeyante koo xam ne dafa tëx wala ku sori waaw orienté leen ba wax pour ñu wàññi seen kàddu ndax buur yàlla mi nga xam ne ki lañ kii moo mooy ki leen gën a jege seen buumu xol kanta kaw kaw bi premièrement ñu julli ba pare mu yëgati loxo yi di ñaan ca kaw la wax ba yonent ma lay saa saam fi mu toog dégg na ko te leer na ne kaw kaw bi du nekk juste ci derrière yonent ma lay saa saam ndax foofu as-saxaaba al-kiraam al-kibaar ka Seydina Abi Bakr wa Umar wa Usmaan wa Ali wa Abdurrahmaan ibn Awf wa Talha ñoo noo fa doon ne ñoo doon ne sës rek le fait que nag kaw kaw bi premièrement luy wane ne moom kaw kaw la ah mooy ñaan gi yonent ma lay saa salaam da koo dégg. te yonent bi saa saam fi mu jullee bu tur da doon toog lu bari ci ndejooram la doon kii mais des fois da doon tourner tamit ci gauche moo tax nit ñi dañ doon diir côté ndejoor bi ndax comme que lu bari lay tourner foofu bu ko defee xar kanam moom bi mu lay xoole bi muy juble foofu waaye waay waaye xam nga ne yemul ak fu mu wanewul xa fu mu jubluwul sallallahu alayhi wa sallam kaw kaw bi premièrement loolu siiñu kaw kaw la mooy muy wax ca kaw ba yonent bi aleyhi salaatu salaam dégg ko allahumma arhamni warham muhammadan sallallahu alayhi wasallam wala tarham ba'dana abada ahad ahada loxo yi allahumma ee buur yàlla irham nii yërëm ma man kaw kaw bi man nii warham muhammadan boo ma yërëmee ba pare yërëmal seydinaa muhammad gis nga ñoom ni ñu waxe muhammadan sallallahu alayhi wasallam càng ak yooyu noonu mais kii ko kii bokkul ak mooy mais noonu la parce que day door agsi waaw wala tarxam lim ci teg mooy wane tamit que ne beneen jikkooy kaw kaw mooy seere ñi nga xam ne mooy façon ñi nga xam ne seen façon xalaatin mooy lépp na yem ci ñoom ak ki ñu bëgg rek wala ñu ñu bëgg ñeneen ñi nag moom seen yoon newu ci ko wax yal na yal na ma yërëm man ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après ñun nag gis na boo ñu yërëmee sa buntu yërmande tëj ko bul yërëmaat keneen ku dul mag moom yeneen tibali saa saa dégg ko ne déet mooy ci waxi wolof déet laqad xajjarta waasi'a ne ko déet yow yaa ngi yaa ngi xatal lu yaatoo yërmande yàlla ni mu yaatoo wa rahmati wasi'at kulla shay buur yàlla mi nga xam waaye yërmande yàlla ni mu yaatoo nga bëgg mag yow kese yow de xatal nga lu yaatoo yaa ngi jéem a xatal lu yaatoo mooy moo ñu jàngaloon këne ba mooy bi mu noonu ci la jóg après jóg xam naa pressé kooku masalatu <laughs> salaatul xaaqin da ci doon génn mooy ki nga xam ne moom bi muy julli euh, euh, dafa dafa safat euh, dafa bëgg a dem mooy dafa yëg aajooy dem ci wanag wa waaw waa joo xam ne bi muy julli dafa safa saw waaw mooy le fait bu mu paree ñaan gi après rek jóg dem fële ci ci ci jàkka ji ah benn peggu jàkka ji commencé sumbi tubéy bi rek commencé kii tuur ndox saxaaba yi tëb ñu nar koo pamti pamtee foofu yonent ma lay saa saam ne da'uhu laa tuzrimu la taqta'u alayhi bawla baleen ko bu leen dog ay ay ay mbéewalam ci moom mooy lii muy def tuur ndoxam bi bu ko kenn dagg bàyyi leen ko li muy def baaxul li mais nee na bàyyi leen ko parce que mieux vaut ñu commettre ñu bàyyi ko mu mu mu mu mu ñu xam ne fii la fii fii la def lim def ñu canaliser ko après man koo setal man koo laabal que ñu ñëw di ko jéem a jàpp bu ngeen koy jàpp yéen ñu koy jàpp de toute façon seeni yéere lay lay lay saw wala muy daw foofu yépp daal di tooy léegi nag sobe bi waroon nekk fu ñu canaliser mu far nekk fépp mu ginee jafetee nag ngir mën a mën a laabal mu bàyyi ma gis nga kaw kaw mooy yonent ma ne moo ñu jàngal tamit que ni nit ñi yemuñu waaw moo tax nag yow comme que yemuñu ñi ñi doon wax Muhammad yépp sayyidna sallallahu alayhi wa sallam mooy kaw kaw yi nga gis ñu koy wax wala juif yu bon yi wala naafiq yi te te te ñoom ñépp seen yéene yemul seen yéene yemul. bu dee kaw kaw bi comme kiñ la wax sànq kooku yéeneem baax na mooy c'est lool dadul souci mooy loolu dafa bokkul ci ay xalaatam. xam nga mooy li ma la wax sànq mooy koo xam ne xamul bonne manière moom pour mooy jàppul les règles de de de xaw ma lañ koy wax de bienfaisance wala yu mel noonu moom xamu leen c'est xamul moo tax pour moom affaire yi moom ni mu ko jàppee di ko defee ci village bi noonu la xam nga kooku moo gën a neexa dañ naan ñëw kii innocent la quoi kii xamul li muy def. kooku bokkul ak juif bi bu nee yaa Muhammad juif bi moom mooy kaccoor la rawatina nag naafiq bu bon moom naafiq moom waxu naafiq moom moom moo yées moom juif bi moom daanaka moom sax moo yées juif bi waaw yéeféer yu bon yi mu ne xoolal mu ne ko yaa Muhammadu eh sëpp yonent mi aleyhi salaatu naan ko eh yow Muhammad sallallahu alayhi wa sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa qad ra'aytu maa sana'ta fi hadha al mu ne waa ji ne eh yow muhammad sallallahu alayhi wa qad ra'aytu dëgg-dëgg gis naa maa sana'ta fi hadha al-yawm naa li nga fi def tey li nga jëf tey gis naa fa qaala rasulullah yonent ma lay saar saam ne ko ajal fa kay fara'ayt ne ko aha kay gis nga kay ndax maa ngi séddale yaa ngi yow yaa ngi fi yaa ngi gis ajal aha kay fa kay fara'ayta lan nga gis nan nga gise li may def seddale gi may séddale fa qaala waa wax ne dhul xuwaysira alayhi min allahi ma yastaxiq fa qaala mu ne lam araka adalt allah allahu akbar naqulu allahu akbar kama allamana alxabib sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko lam araka adal adilta ne ko man daal saay gisuma ne maanu nga tey de waaw li ma gis daal mooy gisuma ne maanu nga maa ara lam maa araaka adalt waaw man daal gisuma ne maanu nga ci sa seddale gi nga séddale allahu akbar non pas lam araka waaw lam naa saa yi te c'est li mu li mu orga ni mu ni mu tëgge mbir mi moo yéeme moo yéeme lam araka adalta gisuma la te yoo tey gisuma la nga maandu ci li ngay def qaala fa ghadiba an-nabi yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di mer waaw pa anta mooy risaala gi lañu risaala gi nubuwa gi mu gi mu yor te kooku kenn manu koo tax taqaleeg jëmmu aleyhi salaatu wassalaam loolu moo tax yonent mi aleyhi salaatu wassalaam loo ko man di wax yow am nga problème ci luy safan waaw moom nag ci àqam yooyu da ko doon délaisser bu dee ne affaire loo xam ne da ko moom comme yoo xam ne da koy gene comme le fait que nit ñi doon ñëw këram doon fa yàgg nekk fa di xaar lekk di kii ba alquran di ko wax ci suuratul ahzaab ne leen inna ne leen lii ngeen di def kaana yu'dhi nabi fa yastaxyi minkum wallahu nag laa yastaxyi min alxaq ne leen lii ngeen doon def di fi yàgg di kii te kilifa la day soxla boppam te dafa am njaboot yenu lu toll ni lu raw umma bi te lool mooy ci luñ gis jinne ak ñépp mu war leen a nekk ci seen war leen a yee waaw ak yi nga xam ne mbiru këram la bu nee ci penc mi bu ñëwee ngeen fekku ci kër gi fu ne noonu te dafa am njaboot yuñu boroom teg règle yi ne inna lii ngeen doon def kaana yu'zin nabi da doon lor yonent bi alayhi salaatu salaam fa yastahi min moom nag da leen ruus dafa am kersa kersa pas ruus kersa du leen ko wax parce que moom comme que loolu moom boppam la quoi moom yooyu du ci mer du ci kii day bàyyi rek bàyyi rek ah waaw garaawul moom lu ñëw naan be gaa yi ku xamul nag ñu wax la ko quoi yéen nag nit day am xel quoi déedéet yonent ma lay sa sam doon loon waxe noonu dafa bàyyi noonu rek mbir yeen ko lor mu am kersa parce que am na kersa taxaw di leen wax loolu ngir yàlla laa ngir lii lu yàlla dogal la mu nangu ko noonu tànk mbir mi moom ci moom kese la garaawul quoi pour moom allahu akbar suñu boroom nag ne leen nag wallaahu nag laa sa buur yàlla amul kersa nag ci ay wax leen li ngeen war a def waaw mooy da leen koy wax ngeen kii règle yaa ngi léegi doxale leen noonu ku fi ñëwati bu fi xaaree bul ñëwati di xaar lekk ji xaar leen bañ woo leen mooy yooyu mais fii lu tax mu met mooy risaala gi nubuwa gi la jam waaw laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim mais loolu la jam loolu la Dul Xuwaysira alkadaabul ashir daal di wax loolu la jam kàccikat effronté bi loolu la wax loolu la jam yonent boo xam ne alayhi salaatu wassalaam ci seen biir la bokk buur yàlla indiwu fi étranger sinon ngeen bañoon ko waaye min anfasikum bokk mu génne ko ci beneen façon njàngin ci ñi mais génne ko ci ñi gën valeur ñi gën gànjaru ci seen biir moo tax moom xiyaar min xiyaar alayhi salaatu wassalaam tànnéef jaar ci tànnéef mais kooku nan nga mën a ñëwee hein naan kooku li muy def jubul ci ak séddale loo xam ne alalu àddina alalu àddina mais loolu mooy yow xam nga loolu li waxam ni li muy yenu mooy lan ku ju ku mënula jub ci alalu àddina yi nga xam ne du dara faaniya day jeex kooku kon mënula jub ci mbir yàlla walla iyaazu billaah gis nga tuuma gi te mooy buur yàlla kon kim ñu tànnal buur yàlla dafa juum walla iyaazu billaah mooy buur yàlla dafa juum ndax kim ñu fi indil jubut walla iyaazu billaah bañ koy waxaat walla iyaazu billaah nastaghfirullah ci tudd yi ñuy tudd wax ji waaye nag nii la nii la on est obligé wax ko ngir leeral ko ndax loolu la wax xa ñu xam ne yonent bi alayhi salaam lu ne dégg na ko boo fi newee yow dara même problème kër yu ndaw yi ngeen nekk fi def ko problème mu àddina te a xamul moo tax ngeen nekk fi tax lu ne ngeen dugg ci waaw. dogoo ndax yëf ñàkk fayda yoo xam ne du dara loo loo bu ñu xamoon yii ama amaana doon na tax. yenn ñu xam ne ñun ndeke dara daluñu ñun dañuy font dara daluñu nattu daluñu li ñuy dal daanaka mënuñ ko tudde nattu waaw allahu akbar fa ghadiba yonent ma lay saar saam daldi mere fa qaala mu ne wayhak ida lam yakun al adlu indi fa man yakun allah yonent mi aleyhi salaatu salaam mer waaw ah. kaana yaghdibu lillah moom da doon mer ngir yàlla subhaanahu wa taala mu ne waa ji way xaka toskare ñeel na la toskare ñeel na la ida lam yakun al adlu indi fa inda man yakun bu dee ne ak maandute newul ci man sayyiduna muhammad rasulullah abdullahi wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam mais bu maandute newul ci man hein fa inda man yakun ana ci kan la maandute di nekk ki nga xam ne ku maandu ku ne lu ndaw ki gina maandu ci nit ñi ci moom la maadu boobu ci moom la dagge lu ndaw a ndaw a ndaw mais kon bu dee ne kooku cosaanu maadute bu dee moom lañ ne maaduwul ana fu maadu tey ne mu ne ko way xaka toskare ñel na la <laughs> ida lam yakun al adlu indi fa inda man yakun bu dee ne maadute muhammad sallallahu alayhi ana ci kan lay ne bu ma maanduwul kan mooy maandu ci buur yàlla tànn ngir hidaaya nit ñi ngir gindi nit ñi ngir orienter leen ngir teg leen ci njub ki nga xam ne moo yar ku mel ni Seydina Abdallah ibn Rawaha radiyallahu anhu keroog bi ko juif yi xatta juif yi sax xatta yahuudoo Xaybar yi bi ñu ñëwee nar koo corrompre ci xars gi mu doon def ginnaaw bi ñu ubbee Xaybar mu ñëw ngir natt tàndarma yi li ci jullit ñi am ñu jël li ci juif yi am ñu jox leen ko keroog biñ ko waree naree corrompre nar ko tegal ay pot de vin jël ci seen takkaayu jigéen ñi or beeg xaalis bi ne ko jëlal lii <laughs> ni ñuy def te lii te mbir mi nga déclarer au lieu nga bu dee cent kilo la nga bañ a cent kilos yeneen tamit saa saa nga déclarer cinquante la ñu jël vingt cinq mu jël vingt cinq or bi nag nga téye ko ñoo la ko jox. bu dee ne kooku lañ doon jéem a koo xam ne taalibeem la mu wax wax ju àddina dul fàtteeti wax joo xam ne juif yi yahuud yu bon yi ñoo ko wax te alxaqu ma shahidat bihi al dëgg-dëgg mooy li nga dem ba sam noon ne la nag dëgg dëgg waa ji sama noon la waaye nag wax na dëgg dëgg jooju dara du ko dindi parce que ki la gën a yéene lu bon moo dem ba reconnaître ne yow mii wax dëgg yàlla wax ko tu dëgg nga bañ ko naree kon corrompre lan la wax dana leen yéen gis ngeen gis nga ki ma jóge muy sallallahu alayhi wa sallam ki ma fi yebal fi yónni ma ci yéen mooy ki ma gën a sopp ci lu yàlla bind waaw kantaa yéen yahuud yi juif yu bon yi yéen yéene ñi ma gin a bañ ci li yàlla bind mu leer adiyatul walaa'i wal bara waaye nag déglu leen sama sopp ko moom sallallahu alayhi wa sallam ak bañ gu ma leen bañ yiin du tax ma jël loo xam ne seen àq la di ko wàññi ngir moom loolu duma ko def juif bi yuuxu ramin bi ne bi hàddaa qaamati samaawaatu wal ard ci maandu gii ci maandu te nga fi wax bi hada al adl maandu nga fi wax ci la asamaan ak suuf taxawe moo ko téye allahu akbar waaw buur yàlla ci maandu te la teg mbir yi moo tax mu ne wassamaa rafa'aha wa wada'a al mizaan lu muy jariñ balance mooy peser mbir yi ba kenn du jël àqu kenn allahu akbar allahu akbar bu dee taalibe moo meloon juif bi mujj reconnaître loolu ci taalibeem lan ngay xalaat ci nga xam ne mooy source bi nag moo tax mu ne ko way xaaka toskare ñeel na la fa inda man yakun ida lam yakun al adlu fa man yakun bu dee ne maandute newul ci man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana ci kan ngay trouver maandute waaw xoolal nag bi liy xewee xoolal xoolal góor yàlla yi ñii ñooy góor yàlla déglul déglul de ñii ñoo ñii ñooy ñi nga xam ne alxiira fi diin ñii ñoo ñoo ñooy ñi nga xam ne ñoo fiir ci seen diine déglul gaynde si bëgg a tëb fa qaala Umar ibn al radiyallahu ta'ala anhu wa ma adraka man Umar ibn al-Khattab ya ibn al-Khattab radiyallahu anhu Seydina Umar ibn al-Khattab daal di tëb fa qaala mu ne yonent bi alayhi salaam ya rasulallah ala naqtulu waaw Seydina Abu Sa'id Abu Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As mooy nettali te nee na gaa yi fekke naa xew-xew bi bi ngeen ma laaj fekke naa ko lii ma leen di wax noonu la demee. allahu akbar mu ne fa qaala Umar ibn al-Khattab bi waa ji waxee loolu yonent mi alayhi salaatu salaam daal di koy tontu fa qaala Umar ibn al-Khattab Seydina Umar ibn al-Khattab daal di jóg ne yaa Rasuulallah ne yow ndaw yàlla li xoolal gis nga différence bi shattaana shattaana maa bayna saxaabi Rasuulillah wa haadha al-ahmaq al-xabiis al-mujrim ash-shaqi Zul Xuwaysira alayhi min allahi ma yastaxiq ay waaye ko soree maa bayna thara wa thuraya soree na waaye xam nga ne suuf si ban bu nekk ca suuf ak waaj a nekk ca biddiw ba xoolal biddiw bi li mu wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Umar yaa rasuulallah defal këli naan yaa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam seydna mi ne ca biddiw ya yaa rasuulallah nekk ca teneel bur ya naan yaa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam seydna omar yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ala ce que doo ñu jox ndigal ñu faat ko ndax lépp ci ndigal la la tegu duñ tëb mënoon na tëb rek jam ko wala dóor doxam mais lépp ci ndigal la tegu mu ne ko yaa rasulallahi sallallahu alayhi wasallama ala naqtulo yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam est-ce que kii duñu ko faat est-ce que duñu ko faat fa qaala yonent bi alaa aqtulu alaa aqtulu pardon mu ne est-ce duma ko fàtt man mooy Seydina Omar lii mooy fiir ci diine toog ñuy wax yonent bi alayhi salaatu salaam liñ koy wax nga ne miit te naan gaa yi dañoo rep foog ne def nga dara fu ñu woowee ci diine nga jàpp ne yow yaay kilifa gi tax ñu woote wal iyaazu billaah fekk du sa sëriñ lañ laal sa yoon yonnewu ci nga toog di xullee di xoole gaa yi yaa fi ne ndaxam nga ne newoo fi da doo tus lasta bi shay'in wallah yow xam nga ne xam nga ne sore nga sore nga nekk liñ lay jiiñ kan moo amati fiiraange gi ñaata bés lañuy toog di dégg ñoo xamante ne ay salte ay mbalit yuy wax ci xaq yonent bi alayhi salaatu wassalaam loo xamante ne nii wallahi law sami'ahu Umar ibn al-Khattab waay bu ko Seydina Umar déggoon radiyallahu ta'ala anhu ngay gis ñi nga xam ne ñooñu ñooy ñooñu ñooñu ñooñu la lislaam mooñ ñooñu ñoo mu ne ko yaa rasuulallahi yow ndaw yàlla li alaa aqtulu est ce ma jox ndigal est duma ko faat waa ji li mu wax aji wax ji waaw ah, xoolal alayhi salaatu wassalaam allahu akbar lépp njàngale la lépp njàngale la fa qaala mu laa fa qaala laa mu ne déedéet lima laa yaa rasuulallah sallallahu alaa da'hu yaqtulhu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne la non non non non déedéet déedéet déedéet déedéet da'hu fa innahu sayakunu lahu shi'a yata'ammaquuna fi diini hatta yaxruju minhu kama yaxruju as-sahmu min ar-ramiyya yunzaru fi nasli falaa yujadu shay'a shay'un falaa yujadu shay thumma fi lqidxi falaa yujadu shay thumma fi lfuuqi falaa yujadu shay sabaqa alfarsa waddam allah allah laa yaqulu hada illa nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar allahu akbar yeneen time alay saab saab ne Seydina Omar ne laa déet daaxu bàyyi ko bàyyi ko li mu wax garaaw na de yeneen time alay saab saab waaw loolu xam na bàyyi ko fa innahu sayakunu lahu shi'a gis nga gis nga waaj yi Dhul Khuwaysira bi mooy nit kii sayakunu lahu shi'atun yata'ammaquuna fi diin xatta yaxruju na kii dina am xilsif naa am dina ami xewaguñ kii dina am mbooloo moo xam ne moom lay àndal chian mooy ay mbooloo yoo xam ne moom lay ay partisan yoo xamante ne moom mooy seen maam mooy seen baay mooy seen cosaan yata'ammaquuna fi diin dañuy teengal ci diine ji xatta yaxruju minhu ba ni ñu ciy génne akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar min alaamati nubuwati lii ci bokk na ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam lan ci mu'jizaam yi charlatan du wax lii mukk kuy tatone du wax lii mu ne ba ko kii dina ami carte ay partisan ay kuréel yoo xam ne moom mooy seen maam mooy seen bàyyi ni ñoom ni moom lañuy meli ñoo xam ne yata'ammaquuna dañuy teengal ci diine mooy ci biir l'islam lañuy ne mais mooy sunna yonent bi aleyhi salaatu salaam farata yi yépp lu ci ñëw bu ñu koy def mais avec benn zéro benn ëppal goo xam ne yaxta am ma xuuna di ëppal dañuy xóotal ci mbir yi teengal ko teengal goo xam ne ci diine ji fi diine ci diine ji xatta yaxruju minhu ba niñ ciy génne moo tax moom aleyhi salaatu salaam ne diine ji kenn du ko yenu mooy feeñal ko noonu lu dul ne dina la noot waaw illaa ghalaba mooy nit du jël diine ji jàppe ko loo xam ne mii bi git seet li gën metti tout le temps di ko def lu dul ne gis nga ko bàyyi ko ba ci kanam boo ko xaaree ba ci kanam dangay fekk lam doon def dootu ci def dara dootu ci def tus la ci dul def parce que mbir mi koy noot yii yonent mi aleyhi salaatu salaam dañoo teg ci al alxanafiyatu samha diine ji nga xam ne mooy diine ji jeng lépp lu dul yàlla jëm ci moom te yomb sayyidatu Aisha radiyallahu anha la maxtiira yonent mi aleyhi salaatu salaam de masuñu koo tànnloo bayna amrayni wala shay'ayni illa xtaara aysarahuma ma lam yakun isma yonent mi alayhi salaatu salaam masula am choix entre ñaari mbir yu présenté wu devant moom sallallahu alayhi wa sallam lu dul ne ba ca gën a yomb lay def fekk loolu nekkul bàkkaar mu ne bu nekkee bàkkaar moo ko gën a sori moo tax gis nga loolu noonu bu yaboo nga xam ko képp ku la ne jaamu yàlla nu mu gina a mettee noonu la baaxe waxu la dëgg waxu la lu am de waxu la lu am te moom aleyhi salaatu wassalaam ci ci boppam tagg na Seydina Ammar radiyallahu anhu mi ñu doon gis sànq sëtam yi génne yi nga xam ne ñoom ñoo nettali xadiis bi Seydina imaam Ibn Ishaq mu ne wa haddathani Abu Ubayda Ibn Muhammad Ibn Ammar Ibn Yaasir allah buur yàlla def xoolal gis nga li gis nga gars yi contraire Seydina Ammar mii seen maam gis nga buur yàlla non rien n'est au hasard ki nettali ñi nett ki euh, contraire am moom la la la gars yi mel la ñii yonent saa saam ak waa jii taxaw di seen maam mel. waaw mooy diine ji dafa yomb suñu boroom ne maa yuridu llahu bikum inna maa yuridu llahu bikumul ci yéen ak mettit waaw lu yomb la ci yéen inna maa yuridu llahu bikumul maa yuridu ci yéen ay jafeñ-jafeñ waaye lu yomb la la bëgg ci yéen yéen ngeen ne il faut mu metti buur yàlla ne il faut man dogal naa kene mbir mi day yobbu ngeen ne ko buur yàlla en fait yow c'est ni nga koy kiiwee mbir yi il faut warul demee noonu daa war a metti moo tax mu ne dañuy xóot ci kii ci diine ji di ci teengal ba niñ ciy génne nag waaw Seydina Ammar yonent bi aleyhi salaam tagg na ko ne moom di Ammar kenn du ko tànn tànnloo entre ñaari mbër yu dul asaddahuma la ci gën a mëdd te gën jub gën jaar yoon lay jël allahu akbar allahu akbar moo tax képp ku la ne diine ji ni mu gën a mettee jaamu yàlla yi nu mu gën mettee defal loolu danga naan ko loolu man duma def loolu xanaa duma sa sëriñ ma ah ñun yépp nag bu ñu lay topp daa am ku tax yañ lay topp à travers sa jëmm ji du yow la ñuy topp sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ñuy topp te lool ñépp ci yem kenn du fi finalité amul benn sëriñ boo xam ne finalité la waxuma sëriñu yii ñuy wax nii de yu yu yii ñuy nekk Sénégal taxul may wax yi ma wax mooy yi nga xam ne mooy ñiy dund laa wax waxuma ñooñu ñi leen gën a mat fopp lu sa xel xalaat sëriñ boo xalaat waliyu boo xalaat saxaaba boo mën a xalaat duñu objectif ñu objectif kenn du ci objectif mooy duñu deytal ba duñu terminus duñu terminus bi de terminus bi mooy yonent bi sallallahu wa sallam te ku àgg ci moom àgg nga fa yàlla wa inna ila rabbikal muntaha boobu nag mooy de toute façon manoo woo am lu dul ci yonent bi alayhi salaam moo tax suñu borom ne ku man yuti'il rasula faqad ataa allah allah allah mu ne képp ku topp yonent bi alayhi salaam yëgal ne ba nga koy topp buur yàlla nga topp kon wa inna ila rabbikal muntaha mooy déytal ba mooy yonent ma lay sarsam bu ngeen demee ba agsi ci moom agsi ngeen ci yàlla fekk agsee goo ci moom nag mooy agsee goo agsee goo waaw innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'unaka allah yadu kan allahi fawqa kan aydihim allah te loxoy kan moo ne woon seen kaw ba ñuy jaayante sulxul Xudaybiya du gisoon nañ ko sulxul Xudaybiya gisoon nañu ko nit ñi kan lañ doon jaayanteel du sallallahu alayhi wasallam moo tegoon loxo mais hadihi ngir moom la loxo bii ngir moom la beneen bi li Usmaan allah gisoon nañ loolu non Seydina Usmaan bokku ci wallahi bokku ci moo tax <laughs> bàyyi bañ agsi ci tarjamaam rek kàccoor kàcc yi ka non kàcckat yi moom il faut les cravacher gars yi non non non yi il faut mbir yi leer non boobu moom yàlla na buur yàlla def ñu fekk ko ci jàmm insha allah waaw tarjama Seydina Usman mais kazzab yépp kazzab yi il faut ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu leeral leen mais Seydina Usman bokku ci yonent bi aleyhi salaatu salaam loxol moo tax yore loxo yonent bi aleyhi mu ne bii pour man la beneen bi sama beneen loxo bi bii pour Usmaan la loxo yonent bi aleyhi salaatu salaam moo fay loxoy naa Usmaan te suñu boroom lan la wax yadullahi ñiy jaayante innal yu yubayi'unaka yow sallallahu alayhi wa sallam du yow lañ jaayanteel de à vrai dire de mooy innama yu bàyyiwun allah ndax lan mooy lan mooy bu ñu bi ñu jaayanteeg yow la ñu jaayanteeg buur yàlla ndax buur yàlla mënuñu koo tàqaleeg san ak euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw mooy dëgg-dëgg jaayanteeg yow innal ladina yubayi'unaka gaa yi nga xam ne wax ji lii la lii mooy li jub ci wax ji mooy ñi nga xamante ne yow lañ jaayanteel innama yuba dëgg ñu jaayanteeg yow la ñu buur yàlla loolu lay tekki ñaa ah. tekkiwul ne du yow lañu ñu jaayanteel mais buur yàlla lañu jaayanteel non non mooy yow la jaayanteel ba ñuy jaayanteeg yow nag fa la ñu jaayanteeg buur yàlla innama dëgg-dëgg li am ba des mooy yubayi'una Allah buur yàlla lañuy jaayanteel ndax manoo jaayanteeg yàlla lu dul nga jaayanteeg yonent bi alayhi moo tax mu ma ne yadullahi loxol yàlla. subhaanahu wa taala fawqa aydihim moo nekk seen kaw loxo te loxo bi newoon seen kaw mooy loxol yonent mi alayhi salaatu salaam nga waa ji xolam feebar man na taxaw naan noo yow dangaa bëgg wax ne kon yonent mi alayhi mooy yàlla mooy gaa yi feebar yépp loolu la ñuy wax kan moo wax loolu kan moo wax loolu gaa yi mënuñoo jaayanteeg yàlla faj ñu jaayanteeg yow dëgg-dëgg bi ñu jaayanteeg yow buur yàlla lañ jaayanteel te buur yàlla kenn la jaayanteeg moom lu dul mu jaayanteeg yow loolu buur yàlla dogal kenn du accès fi moom de toute façon yow bu dee ne yow fa nga war a yéeg walillahi almasalul a'la yow ka nga war a joti ñu ne ab ascenseur la ascenseur kese la fa mën a yóbbu yow nga ne ascenseur bi dinaa fa dem mais duma ko jël mooy dangaa bëggu la dem mooy nag buur yàlla nag pour nga mën a jote ci moom subhaanahu wa taala mooy fokk nga jote ci yonent ma lay sa mooy ki lay branché moo lay àggale waaw loolu la buur yàlla def te loolu defu ko tey defu ko bi mu feeñee rek sallallahu alayhi wasallam loolu la masa def looloo tax ma ne la keroog moo tax mu ñe mu muy wax di leeral ne allahu huwal mu'ti buur yàllaay joxe may man maay séddale wax naa la la muy séddale nekkul ma xanaa indi kese ah ak bi mu bi mu fi feeñee jamono la commencé di séddale déedéet mooy dafa taxaw ci di ko def doon ko def te di ko def sallallahu alayhi wa yow hatta a hada ba suñu bés bii may wax yow te day moom mooy al al al Qaasim sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam Allah yadullahi fawqa aydihim te loxo man ma ne woon fa mu ne loxol yàlla ak seen kaw loxo allahu akbar allahu akbar kon xoola sëtu Seyna Amar bi Seyna Amar ni meloon contraire gaa yi la waaw moo tax kon ku la fi wax ne mbir yi day diis day metti ba ko fële kenn topp ko moom moom dañ koy topp parce que à travers mu ngi dëppoo ak yonent mi alayhi salaam loolu la Siddiqul umma waxoon. bi ñu ko falee premier discours am bi ñépp xam rek bu siiw bi ah. ati'uni ma ata Allah wa rasulahu fa in lam uti'huma fala ta'ata fala taata lii aleykum topp leen ma fekk maa ngi dëppoo di topp buur yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wasallam bu ma leen toppul nag ma ne topp ma man damaa warul dalee na warul dalee na warul du tout moo tax topp ñu nit parce que mooy diw moo tax man la kenn du fi terminus nit ñi nag fi ñu fi fi nga xam ne fi lañu yàqulee mooy defatuñ objectif bi yàlla parce que xamatuñ terminus bi parce que ki leen di woo naan moom mooy sëriñ bi moom ci boppam rek la leen yemale mooy fexewul ñu xam seen borom fexewul ñu xam ni ñuy jaamoo yàlla jaamu yàlla gu wér moom lenn rek la bëgg mooy gaay di gina a dof ci moom xéewal yi gën a bari yuñ koy jox ak yuñ koy assurer gaa yi nag jàpp ne ñu ngi liggéey liggéey boo xam ne alors que defaguñu dara te foofu kenn du fa rëccuuf ci ñooñu lu dul koo xam ne yéenéem dafa selloon buur yàlla lay génne ci ñooñ jox la boole la koo xamante ni nii mën na laa defar bu sa yéene sell sellee waaw waaw kon at taxamuq fi diin di teeñal mbir yi waaw lu ñëw bu nit ñiy def sax nga xeeb li ñuy def ah ay nee na tayel rek dañoo tayel te loolu sunna wax yow lo mooy yëfi teengal yooyu moo tax ku mel noonu seet ko rek du yàgg ah mu day lâcher lépp lépp lay bàyyi mbëpp ci suuf kon mu ne daahu yabna alxataabi yow ima Omar bàyyi ko fa innahu sayakunu lahu shi'atun ndax dina am kuréel boo xam ne moom mooy seen cosaan te moom lañuy roy ëllëg maqu na ci seeni màndarga bokk na ci ne ñoom dañuy xóot fi diini di teengal diine ji xatta yaxruju min ba niñ ci génne xalaat après duñ def lu bu gis nga bu ñuy lâcher lépp lépp la ñuy lâcher nekk ay kuffaar bàyyi diine ji mooy pratique bi yépp lañuy bàyyi te ndànk-ndànk la leen Iblis di pousser ba ni nga xam ne après dañuy mujj bàyyi diine ji complètement seen xol ñu gëm leneen lu dul buur yàlla subhaanahu wa taala mu ne kama yaxruju sahmu min ar-ramiya mu ne ni ñuy génn ci diine ji dafa mel ni gis nga flèche bi mu joxe misaal allah allah gis ngi jàngale mi mu jox leen loo xam ne xam nañu ko jox leen ci misaalu ñii ni ñuy génn ci diine ji mooy li ngeen xam ne xam ngeen ko bari ngeen ay ñoo xam ne ay rëbbkat la bari na ñoo xam ne jihaad ji lañuy dem dañuy utiliser li nga xam ne mooy flèche xam nañu li may wax mu jox leen exemple ci loolu ngir gin leen a teewalal ñii nii façon bi ñuy génne ci diine ak ni muy gaawe mu ne kama yaxruju sahmu min ar-ramiya day mel ni ni flesh bi gis nga boo ko chargé ci arc bi taw bi bàyyi gis nga flèche bi ni muy gaawe dem ngir atteindre objectif ba wala mu sànku ji fenn mu ne noonu la ñuy génn ci diine gaaw mu ne yundaru fi nasli fala yujadu shay bu ñu xoolee weñ gi mooy dafa joxe exemple waa ji comme chasseur bi mu yor flèche am taw ko gis gibier bi taw wi kii bi bàyyi ko flèche lâché flèche bi dem jam gibier bi jàll mais yonent ma ne saa ne sauf que bu ñëwee gibier bi après mu daw fekk ko fa fekk fa lam jam waa ji ñëw fekk fa flèche ba ca suuf mu ne yundaru fi nasli fi nasli da ngay xool weñ gi mooy weñ gi nga xam ne mooy nekk ci catu xeej bi flèche bi mu sànni hmm? mooy euh, kii euh, nu mu tudd euh, sahm mooy flèche mooy pas flèche kii xeej voilà day génn comme ne ni xeej di génne ci niñ koy sànnee mooy fañ koy sànnee waa ji bu ko sànnee ni muy génne noonu gaaw noonu lay mel mais bu dalee la muy dal nga ñëw vérifier doo fa fekk lam dal ci lim dal nga vérifier xool weñ gi nekk ci cat bi ngir mën a tuer gibier bi ray li muy dal falaa yu jot say doo ci gis deret doo ci gis butit doo ci gis lenn lu ci tax mu ne summa fil qidhi fala yujadu shay ginnaaw gi ñu xool ci kii bi mooy euh, euh, euh, xeej bi ci boppam mais doo ci trouver dara quoi mooy lenn luy wan dal na dal na proie bi gibier bi ma doon jam rëbb mi ma doon jam duma ci gis dara mu ne summa fil fuuqi fala yujadu shay waa ji ne mais attends xool naa ci digg bi gisu ma xool léegi mu ne naa xool ci caq bi gisuma dara luy wan ne na cible mu xool ci wet yi wetu xeej bi du ci fekk dara hmm. sabaqal fartha wa dam mu ne jiit na li nga xam ne mooy liy nekk ci mbàq gi alfars waddam ak deret ji mooy ne daal gis nga ni ci dugge noonu ci diine ji hein bu ci génn da génn set wecc dalay diine duñu nekkati ci moom waaw te d'une façon bu gaaw comme ni xeeñ bi waa bu ko sànnee ni muy gaaw yi génne noonu la gaaw yi génn ci lislaam ndax xóotal ak teeŋal gi ñu teeŋal moo tax imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullah alayhi mu ne ay yaxrujuuna min al islaami baxta ka xuruuji sahmi idaa ramaahu raamin qawiyu saa'id fa asaaba maa ramaa fa nafada minhu bi sur'a bi xaytu laa yu'alliqu bi sahmi wala bi shay'in minhu min al marmi shay'an shay'un fa idaa iltamasa raami sahmahu wajadahu wa lam yajid alladii ramaa fa yanzuru fi sahmi li ya'rifa hal asaaba aw axta'a fa idha lam yarahu 'allaqa fihi shay'un min ad-dami wala ghayrihi dhanna annahu lam yusib wal fardu annahu asaaba imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne en fait li muy tekki mooy ne gaa yi dañuy génn ci diine ji d'une façon rapide waaw comme ni nga xam ne la xeej bi yonent bi alayhi salaatu salaam wax noonu bu ko benn waay bu am doole ta loxoom kawe sànni mu dalkat la muy dal lam doon ciblé mu dal ko waaye di ci gaaw génnaat dafa dugg ci biir bi rek génnaat waaye din seule sort waa ji bi mu ñëwee wadd pour waa ba daw rab ba daw mu ñëw xool xool ci ci ci xeej bi ba sonn amul benn màndarga benn signe buy wan dal na atteindre na cible du am deret du am am am takk-takku dara luy wan lii nii atteindre na cible am que normalement da ko waroon a mooy gars yi ni ñuy gaaw génn ci diine ci ba après daraay diine du leen dese daraay l'islam du leen dese dara dara dara mu ne gaa yi nga xam ne ñooy génn di ànd ak waa ji noonu lañuy ñuy mel allahu akbar allahu euh, lii mooy riwaay imaam ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi waaye bi sanadin saxiixin minimum xasan la dégg nga jàll bi wa xaddatani abu ubayda ibn muhammad ibn ammaar ibn yaasir an miqsam abil qaasim mawla abdillah ibn alxaaris ibn nawfal mu dem ba ci mu ne dañoo dem maag talid ibn kilab allaythi hatta atayna abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma xadiis bi imaam ibn aasim ibn abi aasim daal dina koy solo ci téereem boobu di as-sunna mu jaar même imaam ibn isxaaq bi raxmatullah aley ah imaam al-Bazzaari soloo ko ci xadiisu seydna Abdallah ibn Amr ba léegi imaam al-Haythami tudd na ko ci Majma'u Zawaa'id mu ne wa rijaaluhu rijaalu saxiix góor ñi nekk ci riwaaye imaam al-Bazzaar bi ñooy góor ñi nekk ci as góori saxiix bi imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi soloo na lu xaw a mel nii ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri mais dinañ gis ne xadiis Seydina Abu Sa'id al-Khudri boobu bokkul ak xadiis bi bokkul ak xadiis bii de même personne bi la Zul Xuwaysira ci boppam moo feeñaat waxaat wax ju bon ju mel ni jëm wax fii ci Xunayn waaye boobu dinañu ko gis. loolu Seydina Ali ibn Abi Taalib moo moom la yonent bi alayhi salaam yónni woon Yaman mu yónnee yonent bi alayhi salaam ay gànjar yum jële woon foofu mu koy séddale waa ji wax li muy wax te foofu dinañu ko gis insha allah mais du fii bokkul ak lii voilà xadiis bi imaamu Muslim daal dina koy solo tamit imaamu muslim ibnul xajaaj raxmatullaahi aleyhi daal dina koy soloo na ko noonu imaamu ahmad ibn hanbal ni ñuy def mooy ci jataay bii di ñëw insha ñu gis riwaay imaam muslim bi ñu gis riwaay imaamu muslim ibn al ci kitaabu zaka bunt bi nga xam ne moom la def moom la suraax yi def dhikrul xawaariji wa sifaatihim baabu dhikril xawaariji wa sifaatihim Allah Allah te foofu foofu Allahu akbar seydinaa Jaabir moom xadiis Seydina Jaabir la xam nga bii Seydina Abdallah ibn Amr mais Seydina Jaabir te na ko noonu la ko imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi daal di solo loolu lépp inshaa allahu taala nañ ci ñëw wax nañ la imaamul Buxaari it solo na tamit lu mel nii boo xamante ne nii bu dee bu Seydina sa Abu Saïd bi alxudbi bi boobu noonu lu bii. waaye seydina imaam al buxaari soloo na ko ci seydina jaabir ibn abdillah na ko noon imaam muslim mooy riwaayam bii boo xamante ne nii ba léegi ci Hunayn la bokkul ak biñ na wax sànq que ne boobu mooy la seydina ali yónni woon fekk yaman ay na seydina ali mu ngi fii Hunayn mu ngi fii Ji'rana keroog gisoo seydina al abbaas bi ñu naan ñan ñoo fa des bi ñu ñu dawee bokk na ci ñoom moom lan la imaam ibn Ishaq waxoon ci càllalem boobu Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddi te bokk na ña fa desoon kan ay ci waa muhaajiruuna ak lamsaar yi minhum mina mu ne min wa minal muhaajiriin Abu Bakr radiyallahu anhu ba nit ñi dawee ba xare ba commencé flèche yi ratatak ak xeej yi ñi gannaaw mu ne ña fa desoon mbooloo moo fa desoon ci muhaajiruuna yi ak lamsaar yi bokk na ci muhaajiruuna yi seyna Abu Bakr wa Umar wa min ahli baytihi Ali ibn Abi Talib wal Abbas ibn Abdil Muttalib kon ayna Ali Seydina Ali Asadullahi al-Ghalib Abu Turab radiyallahu anhu mu ngi fii moo tax xadiis boobu bokkul ak bii waaye même personne bi alxabiis alayhi ma yastaxiqu moo feeñaat di dul xooy saratu tamimi ma yastaxiq kon nag insha allah dañuy yem nii ci jotaay bii di ñëw kon ñu gis riwaaye imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayri an naysaburi rahmatullah di wax ba léegi ci